ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim kon soobee suñu boroom tabaaraka wa taala tey ñu ñëw fi nga xamante ne mooy beneen xaaj bi nga xamante ne moom lañu waxoon lañuy xaaj xaaj bi xasaar bii nii ginnaaw bi ñu gisee xaaj bu njëkk bi walillahi alhamdu wal minna xaaj bii nag waxoon nañu ne mooy xaaj bi nga xamante ne mooy tàmbalee di nettali li nga xam ne mooy benn ci xare yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaareelu xareen bi nga xamante ni moo gën a siiw muy ghazwatu Uhud moom la saar bii di nettali fii waxoon nañ la nag gën a la <coughs> mooy ne du lépp mooy du li des ci saar bi yépp la waaye daa am li nga xamante ne mooy juróom fukki la laaya ak juróom ñeent <clears throat> ak juróom ñett yoo xam ne ci la borom bi tabaaraka wa taala nettalee xarit Uhud kon mu ngi tàmbalee ci laay mi nga xamante ne nii te mooy nekk liy tàmbale suñu suñu xaaj bii nii muy téeméer bi ak ñaar fukk ak benn daldi jeexe fi nga xamante ne nii mooy téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñeent boobale fi suñu boroom di wax kon fi mu tàmbalee mooy lan laaya bi nga xam ne moo tàmbalee fi boroom bi tabaaraka wa taala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa id gadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'miniina maqaa'ida lil-qitaal wallahu sami'un alim foofu daal di jeexe ci li ñu la wax ci téeméer ba ak juróom-ñaar fukk ak juróom mim naan maa kaana allahu liyadara almuminina ala ma antum alayhi xatta yamiiza alxabiisa min altayib ba ni mu jeexee foofale la mbir ma yem kon nag inchaa allahu tabaaraka wa taala <clears throat> comme ni ñu ko dige woon ñu war a gis kon li nga xamante ne ci tënk lool comme ni nga xamante ne jiitu woon nañu gisoon ba ñu doon gis la nga xam ne mooy suuratu baraa di suuratu tawba te moo gisoon nañu li nga xam ne mooy nettali ghazwatu Hunayn di ghazwatu Hawazin gisoon nañ li nga xam ne tënkoon nañu ko naka noonu lañ defoon bi ñuy gis suuratul Anfaal foofu it tënkoon nañ fa li nga xam ne mooy ghazwatu Badrinil Kubra te tamit ci saar bii nii ñu nekk nii juzu bi nga xamante ne moom lañ ci génnoon muy wàll wu njëkk bi gisoon nañ fa ghazwatu Bani Qaynuqa ci yahuud yoo yële gisoon nañ ko ci tënk inchaa allahu taala naka noonu kon lañuy def ci gazwatu Uhud kon inchaa allahu taala gazwatu Uhud waaw kon gazwatu Uhud moom lañuy gis walillahi alhamdu wal minna ci tënk kon nag inchaa allah kon Uhud premièrement tur bi fan la jógee ndax xare bi mu dafa am fa nga xam ne foo fële fa la montagne bu siiw boo bële nga xamante ne nii nekk ci biti Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati salaam daal di wax mooy mooy foofu noonu foo fële fële fële turu mooy montagne boobu moo tudd Uhud fa la xew-xew bi amee woon lool moo tax suñu moo tax ñu daal di tudde xare bi li nga xam ne mooy ghazwatu Uhud Uhud nag ab montagne la boo xamante ne am na ci boroom xam-xam yi lu tax ñu tudde ko lool wax yi bari na am na ñu ne parce que moom dafa particulier dafa am lu mu jagoo ja boo ko boo boo ko comparé boo ko màndaxee yeneen montagnes yi nga xamante ne ñoo nekk ci wet gi mooy dafa nekk montagne boo xam ne dafa jagoo nga googu gisee rek am na loo da day day da ngay gis ni mu wuteeg yeneen montagnes yi loolu mu jagoo moom moo tax ñu naan ko Uhud te xam nga Uhud ci alif beeg xaa bi ak daal bi loolu ci ahad moom ahad daanaka benn lañ mooy di ñu nekk benn bi mu nekk selon d'après bu booba boo ko naree comparer geneen montagnes yi ne foofale te montagne boobale moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu naan uhud de montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñun rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te ñun itam dañ koo sopp moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ma soon a génn day jóge ci tukki ñëw Medina bu agsee ay Uhud yooyu day kontaan ñépp xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam danaal dinay kontaan kon nag mbir moomu moo jëm ci tur bi léegi nag li nga xamante ne nii mooy ana nag affaire bi kañ la xaw loolu li nga xamante ne mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi te loolu mooy waxu jamaahirul ulama min as-salafi ñoom rahmatullahi alayhim wal seen gannaaw mooy lan mooy ne ci ñetteelu at bi la amoon ci weeru shawwal muy weeru kori mooy bu ñu woo mooy weeru buñ bu ñu wooree weer wi ci tegu di weeru kori muy korite bi ah mooy bésu feet bi après weer woowu moo tudd weeru kori ci la amoon léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ana kañ la ci amoon loolu dañ cee wuute am ñu ne ci septième ca juróom ñaareelu fan ba am ñu ne juróom ñetteelu fan ba am na ñoo xamante nii ñoom kat ci bi bi weer bi weer wi xaajee ci la xam ci la am am ñoo xamante ne nii dañu ne onzième jour bi la mooy fukkeelu fan bi ak ak benn ci la xewoon lii nag lépp ci boroom xam-xam yi da lii la ñu wax ne daal en tout cas ci ñetteeli fan bi ci ñetteelu at mi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam walaa ci weer woo wële léegi nag ci waxtu wi mu tàmbalee xare bi mooy ci li nga xamante ne nii bi yoor yoor mooy bi jant bi génnee mu leer ci la commencé xare bi comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waxee te bi mu ko waxee loolu bi ko imaam ku mel na al imaam al xaafiz ibn kasiir doo ko dettali ci al bidaaya wa nihaaya moo moo mu a wa hiya mashhuur te loolu mooy ci li nga xam ne mooy li siiw ci ko comme ni ko laaya bi di waxe muy laaya bi ñu war a njëkk a gis muy laaya bi ñuy njëkk a gis fii di téeméer ak ñaar fukk ak benn bim naan wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'u maqa'id mal tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital mooy ghadawta la wax mooy bi nga xëyee voilà loolu ne loolu moom lool lay jàppale léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne ci gàttal kon lañu wax kañ la xewoon mooy ci ñetteelu at mi ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu xam ne dañu ne bésub samedi la xare bi amoon voilà loolu mooy li gën a siiw que ne bésub samedi la woon léegi nag est-ce que onzième jour bi wala septième wala huitième wala yooyu wax nañ la ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag lan moo waral xare bi loolu it ab laaj la dañ naan la xare bi kat li ko li ko li ko li ko li ko waral bi nga xam ne moom ah mooy mooy euh, cause muy war li ko waral bi nga xam ne moo ci gën a màgg bi nga xam ne moom la waa ahlu siyar muy waa domaine bii waa wàllu wi ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne nii noo nee ko al imaamu Muhammad ibn Isaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi daal di jëlee ci ay sëriñam yu bari yoo xamante ne ñoom muhammad ibn muslim mu ibn shihab az-zuhri sëriñ imam malik boobu ndax ñoom ñoo ko bokkoon seen sëriñ la woon ñoom ñépp waaye it kon ñoom muhammad ibn yahya ibn habban ak ñoom asim ibn umar ak al-husayn ibn abdirrahman ibn umar ibn zaad ibn muaad ñoo ñépp ak ñeneen ci boroom xam-xamam yi ci boroom xam-xam yi ci la ko jëlee moom al imam ibn isaaq rahmatullahi alayhim ñoom ñooñu ak ña ko ñoonu ñoom al imam ibn Sa'din ak tërim ak sëriñam bi dal imam Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al-Waaqidi di Abu Umar di al imam al-Waaqidi ñoom ñépp mooy lii nii mooy li gën a siiw lu ñuy tudd kene keroog bi nga xamante ne nii mooy ci lañ gañe waa waa waa waa Quraysh Badar mooy gis nga loolu noonu ñu leen tegoon muy defet bu rëy boobu dafa desoon ci li nga xam ne mooy putu gorge waa Quraysh ñu mer daal di mer bu futtu nag léegi nag ngir la ndax wallaahi lii moom daanaka moom dañu alhamdulilah affront la de lii moom gàcce gu rëy la taar bu rëy la bu nekk ci xar kanamu Quraysh te nag comme bu rek buñ doon tay ci waxi wolof te magum ma medum kanam moom boroom a koy fajal boroom moo koy fayul boroom te moo koy faj léegi nag bi nga xam ne nag ci lañ leen gañe Badar ray ci seen kilifa yi nga xamante ne nii mooy juróom-ñaar fukk ci rayoon doo ñoom Abu Jahlin ñoom Shaybatun Rabi'a Utbat ibn Rabi'a Abul Bakhtar ibn Hisham ñoom àllu nii nga xamante ne ñoom Nubay yi Munabbih ibn al-Hajjaj ak gaa yoo yële Umayya ibn Xalaf ak gaa yi nga xamante ne ñoom Abul Bakhtar yi ibn Hisham ak gaa yoo yële ñoom ñépp ñu faat leen d'après jàpp ci ñoom soixante-dix prisonniers muy soixante-dix morts juróom-ñaar fukki loo xam ne ay ñu faatu ak juróom-ñaar fukk ñoo xam ne dañ leen def ay prisonniers jàpp leen def leen ay prisonniers nag te lool gisoon nañu ko boobale daal di woon koy tudd léegi nag Quraysh loolu daf ko metti woon metti bu baax léegi nag ña nga xam ne ñoo ci gën a deele ñi nga xam ne ñoom daanaka ñoom seen ñoom la seen ñoo ñàkk seen ñoo ëpp lu ñàkk ci ñoom léegi nag daal di def benn délégation comme ko xam nga ne mooy Badar dañ doon mooy la am njëgg la woon moo xamante ne mooy karawaan waa Abu Sufyaan bi ma nga xam ne Abu Sufyaan a Harb moom moo ko jiite woon moom la gaay bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gën doon doon dab far mu rëcc léegi waa Quraysh yëgoon ko entretemps indi benn arme dañuy défendre mbir mi mu ne leen dëpp leen léegi gaay na ñoo bañ ba ni leen Abu Jahlin daal di leen xaw diri ba ñëw foofale ca Badar bañ rey leen foofale ñu bari ci ñoom léegi nag ña nga xam ne ñoo ci gën a deele muy ñii nga xamante ne moom la ñuy tudd muy ki nga xamante ne nii muy Ikrimat ibn Abi Jahlin moom moo jóg moom Ikrima ak Abdallah ibn Abi Rabi'a ak Safwan ibn Umayya boo seetloo ñii ñëpp seeni mbokk dañ leen a faat xam nga Ikrima moom rey nañ baayam ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy Abu Jahlin waaye Safwan rey nañ baayam di Umayya ibn Xalaf léegi ak yeneeni góor ci waa ñoo xam ne dañoo deele keroog daal di def benn délégation nag mooy ay weer après léegi mooy bi lool xewee ñu daal di dem nag daal di gis ñi nga xamante ne nii nag mooy Abu Sufyan mi nga xam ne moo doon kilifa bi bi ñu dénkoon njëgg mi te instant bi comme que ñoom Abu Jahlin dee nañ ñoom Umayya dee nañ gaa yu bari dee nañ ñoom Munabbih ak ñoom ñoom yu mag yooyu ibn mooy am ak Nadr ibn al-Harith ñoom ñëpp rey nañ leen léegi Abu Sufyan moom moo fi le personnage principal moo fi moo fi mujj nekk ndax àndandoom yëpp daanaka rey nañ leen keroog léegi ndax Abu Lahab moom Abu Lahab moom nee na après parce que Abu Lahab te xam nga woon Abu Lahab moom ñëw woon ci xare bi <laughs> voilà gawoon nag dafa yónnee waa ne aywa yow nag maa yoreel sama alal léegi demal boo demee xeex daal nekkal ma fa léegi yow kitoo nañu Abu mais Abu Lahab moom biñ jógee Badar loolu waxuñu ko woon ci la dee la xam nga Abu Lahab ak waxam ju pataa ji yépp xam na lu ko rey da doon xeex ci mbedd xeexu mbedd la doon def ñu daal di koy du ca la deewee ah léegi abu abu la moo tax deegu aw deegu ñàkk fay mag buñ ko mënee waxee noonu ci la abu jë ci la abu la noonu la deewee ah parce que daa ñëw gars yi biñ biñ ñëwee ne <laughs> di xabaar bi que ne yonent bi alei gañe na gañe nañ waa Quraysh Abu Rafi bi wax waayow sawaay daal di daal di koy mere quoi dégg bi bi bi biñ ne waa ji di nettali ba ne ñun daal dañoo ñëw gars yi du ñu rey si gars naa Seydina Muhammad yi mais nag am na ñoo xam ne dañoo weex tàll te kii mais man ñu ñooñu mësuma leen gis gars yi rek Abu Rafi na ñooñu malaaka yi lañ kontaan Abu Lahab ak moom rek commencé nee na dafa kii rek jóg waaye bis Abu Lahab ah, waaye yow nee bi may kii Abu Lahab daal dugg ci ci ci yeel yi la dugg yenu ko rek daal di koy dóor ci suuf ñuy xeex daal ba mujj faatu après wallahu ta'ala alam bii di ñëw ñaagale wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in